أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم tey ñu ñëw tey suñu ñeent fukkeelu bind ak benn ci firib téere Laxdari ñu ngi toll ci wàllu charte julli fi borom téere bi di waxee ni faslun fi shuruuti solaati wa shuruutu solaati tahaaratul xadasi wa tahaaratul xabasi minal badani wa thawbi wal makaani wa satrul awrati wa istiqbaalul qiblati wa tarkul kalaami wa tarkul afcaali kasiira. faslun fi shuruuti salaati wa shuruutu salaati tahaaratul xadasi wa tahaaratul xabasi minal badani. والثوب والمكان وستر العورة واستقبال القبلة وترك الكلام وترك الأفعال الكثيرة fasul aji tàqal wax la fii shuruuti salaati ci saatu julli wa shuruutu salaati saatu julli tahaaratul xadasi mooy laabu toj wa tahaaratul xabasi ak laabu sobe minal badani bàyyi ko ci yaram wa saw bi ak yére wal makaani ak bërëb wa satrul awrati ak muur awra wa istiqbaalul qiblati ak jublu qibla wa tarkul kalaami ak bàyyi wax wa tarkul afaani kasiira ak bàyyi jëf ju bëri ñëw ci leeral lan mooy charte mu ni charte mooy loo xamante ni su amul mbir mi du am te su amee su amee du tax mbir moomu am te du tax mbir moomu ñàkk buñ ne sàttal nañ lii ci lii loolu noonu nekk sàtt bi su amul lañ ko sàttal du am loolu nekk loolu nekk sàtt bi te su amee du tax lañ ko sàttal am te du tax mu ñàkk ñu misaal la loolu pour nga comprendre ko laab sàttale ci julli wér hmm? te boo amul boo amul laab boo jullee julli gi du baax julli gi neen lay doon kon daanaka amoo julli te boo amee laab te boo amee laab sa julli mën naa wér sa julli mën naa ñàkk wér ndax am na beneen fonk julli boo boo def am nga laab jàpp nga ba pare waaye bi ngay julli waxtu bi duggagul ko soo kon julli gi wérul wala bi ngay julli armoyo soo julli gi du te teewul jàpp am na kon moo tax ñun la mooy loo xamante ni su amul mbir mi du am ndax bu jàpp amul julli du am waaye su amam tamit du tax mbir mi am tax mbir mi ñàkk am ndax ndax amee jàpp mooy tax julli gi wér waaye tamit bu amul jàpp am jàpp te julli du wér ndax loolu mooy charte donc nag dafa am ay chartam dafa am charte wujub am charte sixa loolu borom téere moom muy ñëw ci am te ñoom ñooy charte si xam mooy charte yi nga xamante mooy tax julli gi wér charte yooyu su manqué si julli rek julli yi du wér yooyu nag moom la boroom téere bi moo tax kon yii nii képp kuy jullit ku war a jàpp nga xam ko nga xam ne yii moom boo ci rek xam ne ñàkk julli ñoo yam moom la borom téere bi di jàngale moo tax mooy façon aji tàqal wax fii soo julli mu ne wa shurutu salaat sàtt julli mu ne bi si njëkk moom mooy taxaaratu xadasin laabu toj laabu toj moom mooy sàtt bu njëkk laabu toj jàngoon nañ ko ca commencement ba waxoon nañ leen ni laab ñaari xaaj la bi si njëkk mooy laabu toj wax bépp laab boo xamante ni xamante ni sobe tax na nga rax kon bépp laab bépp boo xam mu ngi amee ci jàpp wala ci sangu wala ci ci leneen remplacé te mooy war a jàpp nga dem jàpp sangu farata nga am gàllankoor boo xamante ne moo lay tee jëfandikoo ndox ba mënoo sangu mënoo jàpp nga dem tiim bu ko defee rek nga laabu toj julli nag moom laab moom force la il faut que mu bu ci amul julli gi baaxul. ba ne moom mooy taxaatu xabas laabu sobe laabu sobe leeroon nañu la ko moom mooy sobe boo xam te ne dafa tax moo xam ci yaram la wala wala ci bërëb la wala ci yére bi ngay sol ngaar koy raxas xool nañu boo ko raxasee loolu mooy laabu sobe moom mooy nga dindi dindi sobe ci yaram wala ci bërëb wala ci yére léegi moo tax borom téere daan la wa taxaatul xabas ak laabu sobe laabu sobe mi ngi amee minal badan ci yaram yaram bu tax sobe nga ra nga bu tax sobe nga dindi ko wal bërëb bu tax sobe nga dindi ko kon ci yére tamit dafa war boo ko deful si mu ni wa satrul awrati ak suturaal awra suturaal awra kii julli tamit daa war a muur moo xam góor la moo xam jigéen dégg nga après borom téere bi dañuy wax envoyé góor fu mu commencé mu yem ak jigéen mu war a mu góor war a tamit dafa nekk loo xam dafa war nga muur sa mboolem awra yëpp ci lu tal lu fat loo xamante ni soo ko muuree sa sa deru bind bi dara du ci feeñ wala kon koo gisee da ko seental bu baax a baax waaye am naa bu fekkee dafa yaraax nga sol loo xamante ni dafay rax ku xool gis sa yaram bi xamal ni soobaa loolu mook mook ñàkk a sutura xam kooku mook ñàkk a sol dara ñoo yem soo kooku baax bu yaraa xelu ak du baax dégg kon daanaka kon boo julli war ngaa sol lu fatt loo xam day muur sa awra ak tamit nga nga bañ sol loo xamante ni day melal sa yaram moo xam dafa xat lool ba nga xamante ni kooku ku ko sol mu gis sa yaram bi loolu tamit yow julli danga ko war a moytu rawatina yow ko jigéen ki tamit war a moytu dégg muur awra dafa nekk loo xam ne dafa war ci ni dafa war boo ko deful si julli gi baaxul ñu dañ koy baamtuwaat ba foofu dañ koy baamtuwaat moo tax kon ku nekk boo julli war nga muur sa awra wa istiqbaal xibla ak jublu xibla jublu xibla moom mooy xibla moom mooy fi kaaba ga nekkee nga jublu ko dégg nga jublu fi kaaba ga nekk war ngaa foo mën ci dem war xam taxaw fa xibla gi nekk xibla gi caaxaan kon war ngaa fexe ba xam fi xibla gi nekk nga jublu nga jublu foofu booy julli waaye nekkul da nga ñëw foo neex nga jublu dee donc kooku tamit saa tere boo jubloo fenn. ginnaaw ba nga xam ne foofu nekkul xibla da ngay baamtuwaat ci waxtu bi astafurlah kon da ngay baamtuwaat ba faw maanaam julli gi baaxul da nga koy baamtuwaat faw dégg julli nga xam fu xibla bi nekk nga jublu foofu noonu. ma daal man wastiqbaal xibla ak jublu xibla wa tarkul kalaam ak bàyyi wax tamit julli tamit du wax wax tamit day yàqu julli kon charte yi wéral julli charte. nga bàyyi wax tamit lu julli di wax moo xam julli naa fa julli fa mu doon wax tamit day yàqu julli kon kuy julli woo ta wax loolu mu nekk nag ah imaam bi comme da ngay jiit imaam dalaa jiite imaam bi daal di jub nga sàbbaal ko bi ko sàbbaalee ba sonn imaam bi déggul nga nga wax ah, bàyyi nàngam waaw kooku moom dara nekku ci ba tarkul afaalil kasira bàyyi jëf ju bëri tamit jëf tamit boo julli di di di jëf di yoo xamante ne kii jëf ju bëri daal day yàq julli kon kuy julli ku nekk war ngaa moytu di jëf ay jëf yu bëri ndéem maanaam nga war a soxla woo julli gi kese moom moo tax nga moytu lépp jëf boo xam jëf jëf ju bëri la moo tax laa bi bi njëkk mooy laabu toj ah, laabu toj ak laabu sobe laabu solo mi ngi amee ci yaram ak tamit ci yére ak ak tamit ci bërëb dégg nga bis toog mooy muur awra satu awra muur muur sa awra ñeenteel moom mooy jublu xibla juróomeel moom mooy bàyyi wax juróom beneen mooy bàyyi jëf ju bari ñu jaaraat fasun aji tàqale wax la fii shuruuti salaati ci saatu julli mu ne wa shurutu salaati sartu julli tahaaratul xadasin mooy laabu toj wa tahaaratul xabasi ak laabu sobe minal badani bàyyi ko ci yaram wa thawbi ak yére wal makaani ak bërëb wa satrul awrati ak muur awra wa istiqbaalul xiblati ak jublu xibla wa tarkul kalaami ak bàyyi wax wa tarkul afaalil kathira ak bàyyi jëf ju bari fasun aji tàqale wax la fii shuruuti salaat ci sartu julli wa shuruutu salaat sartu julli tahaaratu xadasin mooy laabu toj wa tahaaratul xabasi ak laabu sobe minal badani mbàyyi ko ci yaram wa sawbi ak yére wal makaani ak bërëb wa satrul awrati ak muur awra wa istiqbaalul qiblati ak jublu qibla wa tarkul kalaami ak bàyyi wax wa tarkul afaalil kasiira bàyyi jëf ju bari yem foofu ba beneen yoon allah allahu rabbi